Ah, gisoon nañ ci ci jotaay bi weesu ñu ngi mujje woon gis ndax ku daw làqu biir Makka te ñu war koo faat est dañ koy faat foofale walla déet loolu lañ gisoon ci jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ne loolu mooy bu dee benn nit la bu dee ay mbooloo la comme li Amr ibn Sa'id al-Ashdaq wax ne wax ko Seydina Abu Shurayh al-Adawi radiyallahu ta'ala anhu naan ko innal xarama laa yu'idu laa yu'idu aasiya wala faran bi damin ila axiri ma qaal naan ko yëgal ne xadiis bii ngay wax naan yonent bi alayhi salaatu salaam ko wax man yëg naa ko xam naa ko waaye nag dafa fekk ne dëkk bi di Makka du fat koo xam ne am moykat la du musal koo xam ne moykat la ku fi daw làqu te fi moy nga def daw fi du la mus du du la aar te tamit du aar koo xamante ne ni deret la tuur daw dugg fi koo xam ne ku njëkk ki mooy koo xam ne def na lu tax ñu teg ko pen bi mu daw dugg màkk wala mu def lool mooy def mais rayul lu àggul ci rey mais la mu def rey lañ mooy mooy mooy mooy mooy pen bi mu daw duggu mag wala mu rey nit daldi daw duggu màkk walla boog mu sàcc gisoon nañ ne loolu moo indi woon masala mi te ñoom ñu ngi ci jubloon seydna abdallah ibn zubayr mi nga xam ne dafa bañoon radiyallahu anhu jaayante ki nga xam ne mooy yazid léegi nag ñu takk seeni armée jóge Medina ngir ñëw dal fi kaw ndax nee nañ aasi la wal billah gisoon nañu waxu xanafiya yi ak ngiiru imaamu ahmad kenn du ko génne gisoon nañ ne imaam abu yuusuf même bu dee d'accord na ci loolu mais dane woon moom ah, imaam abu xanifa sëriñ bi mag bi rahmatullah alayhi moom da wax ne kenn du toog ak moom duñu ko forcer moom mu génn mais kenn du toog ak moom waaw kenn du di waxtaan ak moom ñu fexe ko fa xatal ba mu génn daal kanta imaam abu yuusuf dañ ne dañ koy génne loolu mooy comme que duñ ko appliquer peine bi biir Makka kon dañuy yónni la police bu doon tey ñu dem këyir waa ji daal koy fabi fa mu ne ci biir màkka daal di koy xëcc mënata ko dugal ci oto yi génne ba mu génn ñu daal di koy rimbu peine bi nga xamante ne nii dóor ko peine bi nga xam ne moo war ci moom di rey gisoon nañu waxu imaam Maalik ak imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi ñu ne uh, Makka feneen a ci yam ku fa daw dugg dañ lay teg pen bi waaw gisaale woon nañ ki nga xam ne nag biir màkka la nekk def loo xam ne lu waral ñu faat ko la ce que dinañ ko ko teg loolu gisoon nañ li waxu imaam Abdallah ibn Abbas ak ñooñu que ne bien sûr bien sûr que waaw. lu tax bële hein mu ne bu lool la xanaa kon Makka bari bandi rosaat yi di leen sonal ku ku criminel yépp ils vont se eh, eh, domicilier à la nekk di sévir nag tous les pervers dem Makka comme que jarul am kër kay naa nekk foo xam ne daal di faj samay soxla yu ñaaw ci rayaateeg def perversité comme que lu ma def kenn lu ma laal <laughs> ci lañ waxe ne kon moo tax jamono jii par exemple koo xam ne dañoo dem màkka moo xam ci aj gi walla leneen mu prendre fa ay notage ay nit wala mu nekk ci Kaaba gi prendre fa ay notage wala ci hôtel walla yu mel noon kenn du ne non Makka la nañ ko fa ba non non kooku il faut mobiliser les policiers wu les gendarmes spécialisés ñi nga xam ne ñoom loolu lañ mooy seen lañ gën a man comme genre GIGN gi bu dee waa France ay la ay raid ñu daldi lancer raid bi ci seen kaw noonu lay deme di waaw ñoom lañuy woo moo tax ba mu xewee Saudia mas na faa xew gaa yi comme que ñoom mënuñu ko walla iyaatu billaah GIGN ñoo fa dem nga Makka yéeféer du fa dugg ndax alxuraan ko wax yëgal leen gaay ne mushrikuuna yi ne bu leen jegeeti al bayt al xaram ba'da amihim mais nag ci kaa yu mel noonu boobaa dañuy possible dugg fa ndax euh, darura la aajo la ngir ñu jële fa kàccoor yoo yële kay nag ñu war a continuer insha allah ba léegi ñu ngi ànd ak suñu imaam bi imaam euh, Ibn al-Qayyim masala yu bari yuñ doon wax nañ ci ñëwaat ci biir kii bi daanaka traité na ko daanaka traité na ko léegi kon ba léegi buñ nee ci discours yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon gisoon nañ ci jataay bi weesu bu fi kenn passage bi mu ne moom alayhi salaatu wassalaam wa in taraxasa ahadun bi qitaali rasulillahi sallallahu alayhi fa quulu inna allaha qad adina li rasulihi wa lam ya'dan lak bu kenn nag ci nit ñi ñëwee sama gannaaw ginnaaw bi ma leen xamalee yéen sama saxaaba yi këni Makka kenn du fi xeex kenn du fi xare ku fi ñëw nag bëgg fee xare ngeen wax ko ko mu naan parce que yonent bi man defoon naa ko sallallahu alayhi wasallam wax leen ko ne ko buur yàlla moo ma moo permettre no yonentam bi benn période boobu nag jeex na te yow moo ko ci joxoon digal yow nag joxula digal te ci période boobu digal loolu ci lañ xandam ak yooyu yépp ame te ca lañu faate ñoom ibn xatal ibn Xatal ak Miqyas alayhima la'inullah al-mutataaliya léegi bu ñu continuer loolu moo doon passage boobu passage bi naan wala yu'dadu biha shajar te kenn du dagg biir Makka li nga xam ne mooy garab ah ah <laughs> kon loolu la de hmm? mooy lan kenn du fa dagg garab am na ci boo xam ne wala ya'dudu biha shajara ci riwaaya imaam al Buxaari rahmatullahi léegi ana leen mooy masala yi jëm ci yooyu mooy garabu Makka moom mooy masala mi lool la am na ci yeneen yuñ gis wala yuxbatu shawkuha te kenn du dagg wala yuxdadu shawkuha it gis nañ ko ndég yi kenn du ko dagg voilà léegi masala yi jëm ci garabu Makka mooy est-ce que nit man naa dem Makka wala ku dëkk Makka ñoo ci yépp sawaa'inil aakifu fiihi wal baad ku fa dëkk ak ku jóge fu sori aw étranger ñoo fa yëpp mais eh, yi yépp ci ñoom la est-ce que mën na ñëw ne man daal exemple laa joxe ah ma loolu am ma ne sama niimaa gii daal nekk fii ci sama ëtt bi fii Makka daal euh, bon kiiwu ma quoi xaaral ma dagg ko je vais loolu naa ne <laughs> loolu la <laughs> voilà loolu mooy laaj bi waxoon nañ nag garab lañ wax yi am pied après nañ ñëw ci yi nga xam ne Euh, comme ay idxir ak gaa yooyu ak garab yi nga xam ne amuñu pied voilà bu ñëwee ci euh, imaam al-Qurtubi dina ñëw ci li imaam Ibn wax de raxmatullah alayhi dane xassa alfuqahaau alshajara almanhiyi alshajara almanhiya an qat'ihi bima yanbituhu llahu taala yunbituhu llahu bima yunbituhu llahu taala min geyri sun'in sun'i aadamiyin fa amma maa yunbitu bi mu'aalajati aadamiyin faxtalafa fiihi wal jumhuuru alal jawaaz imaam al-Qurtubi raxmatullah alayhi eh, mu ne eh, fuqahaa yi de boroom xam-xamu fiq yi dañoo jagleel tere gi nga xam garab gi nga xam ne moom lañ tere ku ko dagg mooy garab goo xam ne naturelement la fa sax mooy goo xam ne yàllaa ko fa def du nit moo ñëw xam nga am na garab yoo xam ne amuñ woon ci yenn réew yi ci yenn dëkk yi dafa am ñu leen fa implanté ñëw def leen fa ba ñu mujj nekk fa ba ñu foog ne moo fa nekk moo fa mas a nekk am nag yoo xam ne moom ñépp gaaye ko ku fa juddu fa nga ko juddu fekk moom lañ xamee région boobu comme région boo xam ne dañ koo xamee ay acacia albida euh, nga xam ne moom daanaka fépp la am mooy façon yu mel noonu la ñuy wax bokkul ak waa ji nga xam ne moom moo jël garabu banaanam jël ko daal ko fay def euh, daldi ko fay jiwal boppam mu sax loolu kenn du ko tuddee garabu màkk déedéet voilà loolu lay wax mu ne xasal fuqaha mu ne boroom xam-xamu fiq yi dañoo euh, jagleel li nga xamante ne nii mooy garab yi nga xam ne moom lañ tere ku ko dagg mooy yi nga xamante ne buur yàlla moo ko saxal sans participation doomu aadama waaw mu ne wa amma kantaa yi nga xam ne nag ñoom dañuy sax wa amma maa yan butu bi mu'alajati aadamiyin faxtalafa fiihi faxtulifa fii mu ne kantaa nag bi nga xam ne doomu aadama moo ko def mooy comme garabu banaana gi ma wax walla wala pamplemousse walla ma jël ak màngo saxal ko ngir foofu ma am fay màngo mu ne bu dee yooy nag foofu nag la ñu wute ñoom boroom xam-xamu fiq yi waa jumhur ne non bu dee boobu moom da possible nañ nga dagg ko parce que bi ñuy wax garabu màkk boobu taxul ñuy wax boobu yaa ko fi indi voilà voilà léegi. loolu kon la imaam euh, al Qurtubi wax kii ne ibn al Arabi imaam ibn al Arabi al Maliki raxmatullah alayhi dane ittafaqu ala al xaram ittafaqu ala al xaram illaa anna shaafi'iyya raxmatullahi alayhi ajaaza qat'a siwaaki min furuu' ash-shajara kadaa naqalahu abu thawrin anhu voilà wa ajaaza aydan axda alwaraqi walsamari ida kaana laa yadurruha wala yuhlikuha wa bi hada qaala ataa wa mujaahid wa ghayrihima léegi imaam ibn al-arabi rahmatullah alayhi mu ne ittafaqu boroom xam-xam yi da dëppoo nañu ko ne rahmatullah alayhi ci tere gi nga xam ne dañuy tere ku dagg garabu alxaram muy alxaramul ki que dañoo xaraamal koo xam ne day ñëw di dagg garabu alxaramul makki mu ne ba mu des sauf que imaam ash-shafi'i rahmatullah alayhi am na lu mu ci génne nee na possible na ñu dagg li nga xam ne mooy assiwaak mooy comme ga euh, garabul arak socc biñ ciy dagg ngir di socc mu ne lool moom garaawul bantub socc biñ ciy dagg ci shajarul araki di ci socc mooy yi ñuy dagg ngir socc mu ne lool moom garaawul te bokk ci branche garab yi mu ne naka noonu la ko toxale abu thawr jële ko ci moom mu ne daganal na tamit imaam yi nee na tamit gisul ne problème am na ci mooy feuilles yi jël ci feuilles yi feuilles yu garab yi ak meññeef yi bu dee garab la yoo xam ne dañuy am ay meññeef di ay fruits jëfandikoo fruits yi ak feuilles yi boo ko soxlaa loolu noonu gisul ne daraa ngi ci waaw bu dee ne mais à condition ida kaana la yadurruha bu dee ne jël gi ngay jël feuilles yi di ko dagg ci garab gi du lool garab gi ba tax garab gi commencé di séché di di fee bi di dee te tamit walla yuxli ko du ko rey complètement bu nee ne baaxul ci ci pousser gi pousser gi garab gi pousser loolu dañ ko bu dee lool nag non loolu du mën a nekk mu ne te ci loolu la lii wax ji la Ata wax imaam Ata ak imaam Mujaahid ak ñeneen ñu wuteeg ñoom ñaar mu ne wa ajaazu qat'a ash-shawki li kawnihi yu'dhi bi tab'ihi fa ashbaha al-fawaasiqa wa mana'ahu al-jumhuur ñu ne ñoom ñii ba pare ñu daal di ne possible na euh, mooy kii dëkk ay ay dëkk yi nga xam ne day jamaate ci garab yi loolu moom mën nañ koo ñu ne loolu moom dagg ko garaawul parce que parce que day lore léegi nag day lore bu boobaa dañ koy qiyaas def raisonnement par analogie ak li nga xam ne mooy fawaasiq yi mu waxoon xam xamsun fawaasiq yuqtalna fil xilli wal xaram cinq yi ngoo xam ne yu génn topp la yuy lore la dañ leen di dagg moo xam en dehors de xaramul makki la wala ci biir alxaramul mag makki bu boobaa dañ koy mën a gam-gam léegi lii sauf que waa jumhur dañ koo tere ndax xadiis bi dafa leer naññ yonent mi alayhi salaatu yi riwaaye yi yoo xam ne wala ya'dudu shawkuha wala yu'dadu shawkuha tak shawkuhu kenn du dagg li nga xam ne mooy ndég yi nekk ci garab yooyu kon kay lool leer na hmm kon loolu la leer na ndax dañ ne waa dañ ne ñi wax lii yéen da ngeen a def qiyaas qiyaas boo xam ne amul raison d'être nekk fii ndax euh, qiyaas bokk na ci yàq raisonnement par analogie mooy al qiyaasu fi muqaabalati nassi mooy di def qiyaas ci loo xam ne texte da cee ñëw texte nekk ci kanam mooy yonent bi sa satu wax lu leer laa yondadu shawkuhu kay loolu leer na naka nga mën a ñëwee ne parce que day lore moo tax mën nañ koo dagg yonent sallallahu alayhi wasallam xamuloon ne day lore lim naan malgré tout ça kenn du ko dagg texte bi wax loolu kon mooy qiyaas boobu du jàll voilà kenn du ko bàyyi xel hein loolu la léegi ñu ne leen loolu benn affaire la même buñ leen d'accordul lool sax dañ leen naan mais yéen côté qiyaas bi buñ ñëwoon ba leen waa def leen qiyaas dañ naan mais yéen xam ngeen ne moos fawaasiq yi ngeen di wax muy kalbul aquur al aqraboog ay alxada atoog yooyu yooyu noonu xam nga ne moos xaj bi karaateeg ak alfaratu walla kaña nga xam ne yàq day yàq jurugaay mooy eh, seen dund yi lañ fa indi tëll lañ koy def kaña yi dañuy fekk sa sékk yi sa saaku dara ñu ñëw dóor ko mu yàqu te tamit mën nañ ci bàyyi ay façon feebar yoo xam ne peste beeg yooyu yépp mën na cee génne voilà moom ci la alxadaatu alfaratu alaqrabu alkalbu alaquuru ak lan am na bu des euh, alxadaatu mooy mooy jaaru charognard boobu ma la waxoon alkalbul aquur mooy bi euh, nga xam ne day karaate walla alxayatu ak jaan jaan ak kaña ak yooyu waaw al ak jiit yooyu moom léegi biñ leen dañ leen naan même bu ngeen defee seen qiyaas boobu yéen fawaasiq yooyu ngeen di wax wute nag garaba ah, seenug lor ñoom dañ lay fekk fi nga fekk ñu ñëw lor la hein hmm? alors garab gi garab gi même boo ko jegewul du la gaaña ah. est-ce que jiit bi day taxaw fa mu taxaw di xaar yow daal boo ko laalee mu kii la non jiit mën na laa fekk nga toog mu jóge fële di ñëw yëkkati yëf bi ñëw ba fekk la fi nga toog di ngonnal mu ne la ko ray ray ray fëgg la ko kaña it du toog fële day ñëw fekk say mbir mu dal di koy saccagé man na sax fexe ba seen taal yi ngeen di taal la yonent saa son doon wax fël ko wal iyaadu billaah yi ngeen di niitloo son bu doon tey dañ naan affaire sondeel ak koto yi ngeen di taal ñu fel ko mu lakk seen mbaar yi alors que garab hein loolu moom moom loolu amu ci quoi garab moom boo ko jegewul du la laaj du la laal léegi nag buñ ñëwee kon imaam Ibnul Qayyim moom nan la traité masala bi mu ne wa minha bokk na ci li nga xamante ne nii moom lañuy jàng ci fatxu Makka ba léegi qawluhu sallallahu alayhi wa sallam waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala yu'dadu biha shajar kenn du dagg garab fii mu ne ci beneen expression wa fi lafdi al aaxar wala yu'dadu shawkuha te kenn kenn kenn du dagg li nga xam ne mooy dégg yi yi voilà wax na ko ci beneen expression comme ni mu ne sax imaam muslim wala yuxbatu shawkuha mu ne laa xilaafa déglu léegi imaam ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi laa xilaafa baynahum anna ash-shajara al-barriya alladhi lam yunbituhu al-aadamiyu ala ixtilaafi anwaa'ihi muraadun min haadha al-lafz waxtalafu fi ma ambatahu al aadamiyu min alshajari fi lxarami ala talaatati aqwaal wa hiya fi madhabi ahmad mu ne laa xilaafa amul wuute baynahum diggante boroom xam-xam yi anna shajara al barriya këne garab gi nga xam ne moom naturellement la kii mooy garabu liñ naan garabu àll mooy e, e, mooy liñ ci jublu mooy boo xam ne ab saxayaay la bu doon ci kii la dañ naan am saxayaay la Euh, euh, tool yeeg yooyu lii ay saxayaay la mooy loo xam ne daal lim ci jublu mooy boo xam ne moo ci saxal boppam amul kenn ku ñëw jëmbat ko wala ku ñëwoon di ko arrosé moom daal dañu fii la fii lañ ko fekk comme kàdd yi xam nga kàdd yi moom kenn saxalu ko waaw comme yu mel noonu garabu kàdd waaw ñi nekk ci àll bi xam nañ ci dara Euh, mu ne comme yu mel noonu yi nga xam ne lam yun bitu aadam yi al aadam yi nga xam ne du doomu aadama muy nit aleyhi salaatu wassalaam moom aadam moom moo ko saxal mu ne ñooñu wute wuñ ne garab yooyu lañuy wax fii ala ixtilaafi anwaa'ihi muraadun fi min hadha al-lafz ak ni ñu wute yépp xam nga garab yi am na yoom day ngand comme comme comme comme kii nu tudd garabu guy le baobab ni muy toll xam nga ne mos wuute na ak kàdd mais kàdd yi ni muy toll wuute na ak yu ko gën a tuuti waaw am sexew par exemple am sexew am sexew de toute façon sexew xam nga ne mooy sexew mi ñuy naan ab garab bu am na garab bu tudd noona ah, les booy dakaar <laughs> les booy Dakar moom tam duñ xam lool nga naan sa xew ñu foog ne mooy kénkeliba bi léeg-léeg sax sa xew xamuñu ko ñoom kénkeliba lañ xam <laughs> alors que waa ji dëkkoon Casamance mu ngi ma doon wax naan ma xaw ma kénkeliba ak sa xew wuute na waaw loolu nag xam-xam la yoo xam ne man xaw ma ko keroog laay dooru dégg affaire boobu sax waaye ñun moom dañuy njaxase rek waaw ah, mais dafa am garab gu tudd sa xew xam ngeen na am sa xew moos. wute naa ko kàdd wute naa tamit garabu guy garabu aloom it wute naa ak moom mu ne nag ni ñuy wute noonu yooyoo tax ñuy wax yi nga xam ne du nit a ko fasaxal mu ne waaye nag wute nañ ci garab gi nga xam ne doomu aadama moo ko saxal xam nga loolu sànq gis nañ ne euh, li imaam al-Qurtubi wax rahmatullah alayhi waaw ne yi nga xam ne nag bo doomu aadama moom moo ko doon moo moo moo ci def loxoom loolu dañ cee wute jumhur ne mën naa nekk moom nag duggalu la ci détail bi imaam Ibnul Qayyim nag day dugg ci détail bi dane ñetti wax a ci am mooy kon masala bi la buñ ndax loolu man nga ne mais masala bii nii moom man na la yow concerné la la en tant que foo man di nekk ci àddina bi nga dem Makka aji ngeen nekk foo xam ne dañu la jàpp na mais garab gii moom comme ni ngay def rek gis lii dagg est ce que mën naa ñëw non dagg pour ngir ngir am place bu yaatu yéen ñi ngeen àndal loolu du la concerner nga foog yow. <laughs> boo dee du ñun doomu jamono moom masala yi yëpp du mas a traverser sa bopp parce que ñun moom li ñu yitteel lu yii bu ñuy jaamu yàlla ci yooyu duñ ko waajal dañuy ñëw rek dem. di def ni nit ñuy defe bu yàqoo xamuñu bu baaxee baaw l'essentiel il faut que vous nous assurez notre titre de ajaratu ou de aja ah, ou de elage waa allaaji ah, ndeysaan kooko xaj nag jaral na laa mer ak yow nag dootu la tudd ba àddina bi tukki ndax danaan danga koo soxore dem màkk gim dem màkk moo tax doo ko woowee allaaji diw walla iyaazu billaah léegi kii ne moo tax yooyu dañuy intérêt dañu dañuy concerné ah imaam al ibn al qayyim rahmatullah ne dañ cee wuute kantaa bi nga xam ne nit a ko saxal boobu boroom xam-xam yi dañ ci wuute ci ñetti wax mu ne ñetti wax yépp tamit am na ci mazhabu imaamu ahmad ibn hanbal wax naa la moom hanbal yi la moo tax moom la gën a maîtriser waaw mu ne ahaduha bi njëkk ci benn ci wax yooyu anna lahu qal'ahu anna lahu qal'ahu wala damaana alayhi mu ne première wax bi mooy ni si bu ko neexee nit ki bu dee garab la goo xam ne moo ko fa saxal comme garabu banaana bu demee ba gis ne banaana di doxatul bu ko neexee mu dëkk Makka mu ne man maa ko fi defoon ma dagg ko jële ko fi waaw première wax bi mooy te loolu la waa jumhur wax dagge dara du ko ci fekk waaw non dara du ko ci fekk dara du ko ci fekk waaw léegi loolu mooy wax bu njëkk bi mu ne wasaani am na nag lu mu ci teg loo xam ne ci mazhabu imaam Ahmad la loolu bon dañ koy sote mu ne deuxième wax bi annahu laysa lahu qal'uhu annahu laysa lahu qal'uhu wa in fa'ala fa fiihi aljazaa bi kulli xaal mu ne wa qawlu Shaafi'i mu ne deuxième bi mooy kënee ah non kooku amul droit dagg garab googu même bu dee moo ko fi saxal bu ko defee nag dina am daan boo xam ne fokk mu fay ko ci nu man di demee nu mbir mi mën a wujj wëlbate koo non loolu moom waa ji dina fay de waaw ñu ne lii nag ki ko wax mooy imaam Shaafi'i rahmatullahi alayhi imaam Shaafi'i sànq lañ doon gis sànq lan la waxoon dane woon possible na même garab yi nga xam ne kii euh, ci naturellement lañ sax mooy li jëm ci wàllu socc bi voilà à condition que ne du lor du lor garab gi voilà ak li nga xam ne moo jëm ci wàllu euh, euh yi léegi nag kantaa <coughs> ak possibilité dagg li nga xam ne mooy dëgg yi ndax day lore kantaan ak garab goo xam ne nit ko saxal mu ne non non même boobu bu dee nit ko saxal boobu amul droit dagg ko ndax moo bëlee yem bi nga xam ne amul droit dagg ko dafay sax naturellement mu ne ñetteel wax bi moom imaam Ibnul Qayyim ba léegi ci Zaadul Ma'aad rahmatullah alayhi mu ne alfarqu baynama anbatahu anbatat maa ambatahu fil xilli thumma gharasahu fil xaram wa baynama ambatahu fil xarami awwalan fal awwalu laa jazaa fiihi wa thani laa yuqla wa fiihi al jazaa bi kulli xaal mu ne ñetteel wax bi mooy dañuy tàqale entre loo xamante ne waa ji da koo saxal ci alxillu mooy en dehors de alxaramul makki la ko moom moo comme nit ku ñëwoon ma ba génn xaramul màkk yi daal di fay saxal ab garab comme Taayif wala yooyu ginnaaw gi mu daldi ne man de sama kër ga nekk màkk moom bëgg naa garab gu mel nii daal naa ko fa yóbbu sax mu simpi ko yóbbu ko foofu daal di ko fay eh, daal di ko fay jëmbat ci xaram bi ñu ne ñoolu benn affaire la nañ jàpp kaa boobu bokkul ak bi nga xam ne moom dafa ñëw saxal ko. jënd ay garabam saxal ko biir Makka ci xaram bi ñu ne fal awwalu laa jazaa fii bu njëkk bi moom bu ko daggee dara newu ci du fay dara te dara benn daan du ko ci fekk ndax fële la ko kii woon indi woon ko fi ñu ne deuxième bi nag comme que dafa ñëw samp ko fi directement saxal ko fi directement laa yuqalangu kenn du ko dagg amul droit dagg ko te bu ko daggee dina fay dina am daan yuñ koy teg imaam ibn al mu ne am na sax beneen wax bu ñeenteel mu ne wa huwa al farq bayna ma yan yunbitu al aadami jinsahu kal lawzi wal jawzi wan naxli wa nahwuhu wa ma la yunbatu al jinsuhu kad dawxi was salam wa nahwu fal awwal yajuzu qalon wala jazaa wa thani la yajuzu fihi al jazaa lii mooy waxu mooy ñeenteel bi da ne dañoo def différence entre li nga xam ne doomu aadama moo koy saxal comme li jëm ci garabu comme euh, banaana réyeeg yooyoog ak tàndarma garabu tàndarma yi ak li nga xam ne moom doomu aadama yi moom du moom moo koy saxal waaw genre boobu du doomu aadama yi saxal comme mooy garab yi ñu la waxoon sànq waaw comme genre kàdd yeeg yu mel noonu mu ne bu njëkk bi boobu moom mën nañ koo dagg te kenn du ci teg amul benn lum ciy fay deuxième bi nag boobu nag day fay waaw waru koo dagg te bu ko daggee day am problème lay am li nga xam ne moom lay teg xam nga lii nii moom la waa jumhur wax waaw bii moo gën a leeral waxu waa jumhur waaw mooy ne ñoom dañ ne woon non li nga xamante ne nii daal. doomu aadama moo ko def loolu moom mën na koo dagg dara du ko ci fekk waaw kantaan li nga xam ne moom du moo koy fay saxal yàllaa ko fi saxal loolu la man da dagg te bu ko daggee nag day am lu mu fay waaw am na sax ci boroom xam-xam yi comme imaam Maalik dane non du fay dara day bàkkaar rek ku ko def moom amul dara benn pen buñ koy teg naan ko fayal lii waaw fayal lii mais day bàkkaar dina am benn bàkkaar moom léegi ni muy def moo day tuub kantaa ku mel ni am euh, imaam Abu Hanifa dañ ne dañuy jël hadyu bi hadyu bi mooy gàtt yi ñu fay indi benn hadyu lañuy jël ñu xool ñaata lay jar ñu jël njëgg loolu la waa ji dagg kii bi di génne par force voilà kantaa imaam Shafi'i ndax ñu ngi naan euh, euh, jaza boobu ba léegi moom lañuy wax nii kon imaam Maalik nee na non loolu lépp amu ci day bàkkaar rek léegi nag comme que dafa bàkkaar le fait que mu yonent ma lay saa su lii mu def ko mooy day jéggalu imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi nee na moom dañuy xool hadyu bi ni muy jar sa valeur ñu jël lu mel noon moom mu génn lu mel noonu imaam Shafi'i rahmatullah alayhi ne bu dee garab gu rëy la aw nag lay rey mooy saraxe ko miskin yi nekk mag waaw. léegi nag lu wuteeg garab gu rëy nag li muy joxe mooy lan ab kii lay joxe ab gàtt lay rendi ngir saraxe ko voilà léegi loolu la <laughs> léegi nag muñ ci wax tey ci waxu imaam Ibnul Qayyim bi kon loolay wax yi mais insha allah pour bañ a gën a dugg ci côté bi mooy ne li gën a dëgër mooy waxu waa jumhur insha allah mooy ñeenteelu wax bi damoo gën a leeral bu njëkk bi selon l'imam Ibn al-Qayyim ni mu ko ëndee këne bu dee ne garab yi ñuy wax mooy boo xam ne nit saxalu ko fa te bokkul ci genre surtout rawatina lool bokkul ci genre bi nga xam ne moom la nit di saxal waaw kon xam nga en général ay garabu euh, kàdd ay garabu yooyu du du nitay ñëw di ko saxal alors que bu dee yooyu garaawul mais bu dee ne ay mango ay banaana réeg papaaya ak garabu kii wa yooyu moom bu dee moo ko kii bu ko neexee màkka mu dagg ko ne man sama kër gi mango gi léegi commencé na ma sonal wala kii mu dagg ko te dara du ko fekk voilà ah léegi nag kanta dagg dagg dagg dagg euh, garab yi nga xam ne dañoo am ay dëkk lool moom yeneenti mi alayhi salaam da koo tere waaw loolu da ko tere mu leer naññ contrairement ak li ñoom imaam Shafi'i wax sànq comme ni ñu ko tudde léegi loolu moom wax nañ la tontu bi que ne buñ ko qiyaasee ak tamit fawaasiq yi mooy qiyaasun fii muqaabili nas nas la mooy teg si dafa am ñuy qiyaas te loolu du dox day yàq qiyaas wala ñu ne leen même bu dee lool la buñ d'accord ci seen qiyaas boobu qiyaas ma al la. alqiyaas ma alfaariq mooy yow li ngay jéem a def analogie ñaari mbir yi dafa am lu leen wutale ndax bu dee ne yow ñoom alfaara toog alxada a toog ay kalbul aqur woog ñoom ñoom aqrab gaa yooyu noonu e, jiit yeeg kaña yeeg xaya toog jaan yi yooyu moom dañ lay fekk si alors que garab moom fa mu ne boo fa newul du la gaañ voilà yooyu moom gisoon nañu kon daj fa xaram tamit ku dagg yooyu ah voilà loolu dafa xaram ku ko dagg ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam moo ne wala yondadu shawkuhu wala shawkuha wala yuxtala shawkuha ci beneen riwaay biñ la wax ah. ah léegi mu des mu des beneen masala ba léegi ci côté garab yeeg ñax yi mooy mais xam nga waxoon na duñ dagg même même ñu la wax ne la plante yu ndaw yi mooy yi nga xam ne amul pied da ko doon tere yonent mi alayhi salaatu salaam mais léegi bu garab gi ñëwee wow nag wow ba daanaka moom mooy day wane ne dee na ah imaam Ibn al-Qayyim ne wal xadiisu lam yufarriq bayna al-axdari wal yaabis walaakin qad jawwazuu qat'a yaabisi qaalu li annahu bi manzilati almayiti wala yurafu fihi xilaaf wa ala hada fa siyaaqu alxadiisi yadullu ala annahu innama araada alaxdar fa innahu jacalahu bi manzilati tanfiiri alsaydi wa laysa fi axdi alyaabis intihaaku xurmati alshajara alxadra allati tusabbixu bixamdi rabbiha wa li hada garasa xarasa nabi sallallahu alayhi wa sallam ala alqabrayni xusnayni axdarayni wa qaala la'allahu yuxaffafu anhuma maa lam yaybasa mu ne nag imaam Ibnul Qayyim léegi nag am na beneen affaire euh, mooy ne xadiis bi nag deful différence entre gàncax gi nga xam ne dafa verte ak bi nga xam ne dafa wow mu ne waaye malgré tout ça boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nee nañ possible na si bi nga xam ne dafa wow mën nañ ko dagg parce que mooy ñax mi nga xam ne garab gi nga xam dafa ñëw ba wow mooy ne kooku day ndax dafa nekk bi man mook lu dee wayam bi man manzilatil mayit mu ne loolu nag xamuñ ci ku ci wuute wax lu contraire ne mën naa ne mu ne nag ci kaw loolu xadiis bi kon day tegtale que ne li muy wax kon bu dee noonu la kon mooy yu vert yi garab yi nga xam ne ñu ngi dund tax ñuy wax waaw ndax da koo def comme si dàq aw e am rëbb la ci pala palaasu loolu la ko teg mu ne ca jël li nga xam ne mooy lu wow garab gu wow hein boo xam dafa ñëw ba dee ba wow dagg ko loolu moom du loo xam ne intihaaku xotti ormaay garab gi ak màkka bokku ci ndax lii dee na ba pare surtout garab gi nga xam ne bu bu bu tooyee day sàbbaal borom bi lan moo la wax loolu mu ne ndax yonent mi alayhi salaam ba mu jëlee romb ñaari xabru ya jël ci garab yi daldi di ko fay samp jëmbat ko fa ne amaana eh, ñu leen di ñaar ña kenn ka nga xam ne da doon def na mi ma kenn ki moom bu ma soona tuur ndox du du du du faale après moom yéreem yooyu ndax taq na ceeg du seer lu def dara du dindi kii beeg ra doono moom daal yooyu yëpp newu ci ba mu rombee seen xabru yo mu ne ñaar ñi ñu ngi leen di mbugal te mbugaluñ leen ci lu rëy mu ne ah kay après mu ne ah kay lu rëy la après mu expliquer mbir mi dafa jël ay garab dagg ko daal koy jëmbat foofu ne amaana ñu daal leen woyofal seen mbugal mi fekk wowaguñ voilà léegi nag mu des beneen beneen masala mooy mais bu dee garab gi moo daggal boppam wala ent intempérie moo am mu mu fël garab yi garabu màkka yi ñu dagg nag wadd ci suuf est-ce que mën nañ koo jël mu ne sii waaw wala branche yi loolu man lañ koo jël jariñoo ko moo xam dem boyale ko ay furno wala daal di koy jaaroo ci seddaay bi walla leneen mu ne loolu nag amul xuc xëccoo voilà euh, ginnaa dugg nag ci ay détails moom al imaam ibn qayyim ci euh, bu dee waajoo xam ne da ko dagg bàyyi ko fa wala ki nga xam ne <laughs> est-ce que ki dagg garab gi moom mën naa ñëw di ko di ko di ko jariñoo loolu moom c'est sûr que man da ne léegi nag est-ce que nit mën na koo romb gis ñu dagg garabu màkk benn ci garab yi ñuy tere ko dagg moom mu ñëw daal di koy jël daal di koy jariñoo ah <laughs> am na ñu ne non man na koo jariñoo parce que du moo ko def am ñu ne non malgré tout daal na ko bañ a def waaye insha allah amaana mooy mën na koo jël parce que du moo ko def te tamit. à condition du mooy commanditaire bi bu dee commanditaire bi moom moom taxul ñuy wax ah kon loolu moo jëm ci wàllu garab yi ah léegi nag ñu ne la mais léegi comme que dañuy wax ci garab yi mais léegi comme que fii mu ne wax nañ garab yi nga xam dañu am pied ak yi amul pied. id daal la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam génne waxoon nañ la garab la goo xam ne li muy xëy dafa neex keroog bi muy wax Seydina Abbas ne ko ah illa al ndax dañ koo soxla ngir seen kër yi ak li nga xamante ni mooy seen seen liggéey yi ak tamit seen xabru yi yonent bi alayhi salaatu salaam ne illa al eh, léegi mais kon garabu ma màkk moom mooy mooy caawo mi pâturage bi mais est-ce que loolu ci la mu ne fa fa in qiila fa hal yatanaawalu alxadiisu arraaya am laa mooy <laughs> jël sa troupeau bàyyi leen ci caawam màkk mi ñuy lekk loolu est nag loolu kon ci la wala déet hein <laughs> nga eh, eh, am na benn affaire boo xam ne jar naa dama koy wax des fois mooy xam nga xam nga xam nga yàlla xam na ne boo miinul affaire xam-xam nii jataayu xam-xam ak xam-xam bi nii yu mel nii danga naan mii lii moom est-ce que am na njariñ di ko traité dañ naan la ilaha illallah <laughs> yaakaar nga ne boroom xam-xam yi am nañu benn minute bu ñuy taar bu ñuy attardé ci lenn loo xam ne amul njariñ loo xam ne yonent bi aleyhi salaam a ko wax ñuy leeral est ce que dañ koy defam biir nga naan ndax am na njariñ non affaire bi saa ça devient ennuyeux quoi mooy yow yaa xamul qad rakkal al-la'inu iblis waay waay ki ñu ki ñu ki ñu ki ñu ki ñu rëbb di iblis mu ngi lay commencer wor xam nga gars booy wax ñu naan man je veux du concret quoi loo xam ne man de je l'applique ma ne du concret boo dem boo ko jàngul xamoo ko boo demee màkk yi def dangaa xam kañ ngay dem màkk te tamit nit ku fay dem nga jàngal ko ak tamit lan xam-xam bi nga téye ko xam ko ndax loolu la dañ koo war a téye même bu du lu may jëfe man gisuma tamit ku ma mais ma téye ko parce que noonu la fal yuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib la yonent mi alayhi saa salaam waxoon na jottali ki nga xam ne moom moo fekke sama wax na ko jottali ki nga xam ne fekkewu ko dafa absenté moo tax yii yépp dafa am solo <laughs> tey ci garab yi kese lañ nekk <laughs> <laughs> léegi kon mooy est-ce que caawa ci la wala déet bu dee ne ci la ah mooy kon du ñu mën a jël suñu jur ji suñu xar yeeg suñu bëy yeeg suñu nag yi bàyyi leen ñuy ñuy for ci ci ci ci ñaxum màkk mi loolu man da ne bu boobaa du mën a ne bu dee nag bokku ci boobaa mën naa ne ah. ku mel ni imaam Shaafi'i rahmatullahi alayhi mu a non non non yooyu moom bokku ci. mooy ku am sa troupeau man looy mën nañ koo lekk ñax yi moom mën nañu koo lekk amu beneen wax bu ne noonoonoo si manu koo lekk ah non du ko mën a lekk non hmm kenn du fa jëndi say yor say jur di leen di leen bër di leen kii tasaare bàyyi leen bërgël leen yónni leen ci caaw bu ñuy lekk non non mu ne lool mooy mazhabu al imaam Abu Hanifa ah, mu ne ñaari wax yi yëpp nag ah, taalibe imaam Ahmad yi muy xanbali yi ku ci nekk ci mazhab bi am na wax benn bi ne si yooyu man nga bu non bu dee pâturage bi xar yi mën nañ koo lekk am yu ne non ah léegi nag. ñi ko ñi ne man da nekk fan lañ ko teg ñu ne may xam ngeen ne ana lan mooy différence su nit ki ñëw dagg ñax yi hein ñëw jox ko fekk ay juróom takk leen seen kër aw fasam ay xaram ay bëyam dem dem dem gubi liñ naan gubi dem ci àllu màkk bi wala biir màkka fu bari ñax nga ne ah fii de moom naat na xaaral ma ma sàkkal ci sama sama xar yi way nga dagg ko def ko ci saak dem yóbbu ak tamit lan mooy différence entre loolu ak nga ñëw jël xar yi bàyyi woo leen yow nga daggal leen yow mais ngeen di leen ñuy lekk foofu mbir mi ana lan mooy différence bi amul différence kon bu dee dañoo tere yow nga ñëw di ko dagg di dem waaye waaye ngeen di fa xar ya benn la. <laughs> ñu ana différence bi amul benn différence <laughs> léegi ñi ko ñu ne si c'est possible c'est possible. ñu ne parce que lii aada ci aada mooy ne hadaya yi ñuy xar yi ñuy jële fu nekk gëléem yi yonent mi alayhi salaatu salaam Medina doon nekk yónnee li nga xam ne mooy had yu yi muy hadaayaawam yónni ko Makka ngir ñu rendi ko fa ngir màggal ngir borom bi subhaanahu wa ak yooyu ngir ñu jox ko miskin ya fa nekk waaye waaye mësuñoo gis fenn ñu ne ñu ba mu leen di yónni nag dañoo takk seen seen gémmiñ yi <laughs> moo tax mu ne walam yunqal xattu annaha kaanat tusaddu afwaahuha <laughs> kon kay dalla ala jawaazir ra'i ha ah yi yañ fa doon yóbbu xar yeeg bëy yi ni ñu baree te lool moom ku ko fa yóbbu c'est sûr que bu ñu fa baree dinañ lekk ci ñaxu dëkk bi te toxaluñu fenn que ne dañ doon takk seen gémmiñ yi ngir ñu bañ a lekk ci ñax bi <laughs> waaye léegi euh, euh, léegi daal dañu naan moo incha allah loolu moom mën naa nekk mu dee ay ñax moom jur ji moom di ko lekk loolu moom incha allah mooy li gën a dëgër ngir gàttal masala bi léegi nag buñ paree ci loolu ah mu des nag am na beneen loo xam ne yeneen time alay saam da ko wax ba léegi ci discours bi lan la waxoon dane woon te kenn te kenn du fi ërtal du fi kii li nga xam ne mooy sayduha yu wala yunaffaru sayduha léegi nag kon ñu ñëw ci wàllu rëbb waaw est léegi xam nga rëbb dafa am ñaari affaire mooy ñëw rëbb direct ak fexe picc ya fa nekk ma daal di leen defal benn gatapan ci biti xaram bi ngir bu ñu gisee lekk yu bari ya ma fa def ak sama piège ya ma fa def ñu génn ci kaaba gi ci ci Makka ñëw foofu nag ma man leen a jàpp wala ma fexe dàq leen fekk leen ci xaram bi ma dàq leen pour ñu gis ndëgg sërëx ba ma leen tegal yooyu yépp nag la yonent bi alayhi salaatu salaam tere bépp luy sababal lu tax picc màkka yi ñu leen di rëbb lool da koo xaraamal kenn manu leen a jële seen place ngir buñ demee ñu daldi leen mën a rëbb kon loolu yépp mooy dañ koy tere moo tax màkka kenn du fa rëbb ah. ah non Medina it noonu la noonu la xam nga xadiisu Seydina kii mbokk Seydina Anas bi abu yaa aba umayr maada fa'ala nughayr loolu imaam nii ba mu ciy xalaat mooy histoire boobu ñuy nettal moom imaam Ahmad rahmatullah ba mu fanaanee kër imaam Ahmad ba mu demee seeti ko mu toog di ci xalaat ci guddi gi di ci xalaat di ci génn ci ay cinquantaine de masala ci xat ci wax jooju rek yonent mi sallallahu alayhi wa doon wax allahu akbar xam nga bokk na ci mas masala yi feeñ foofu parce que Abu Umayr muy euh, euh, frère Seydina Anas bi nga xam ne après dafa gaañu woon mooy bokkuñu ñoo bokk yaay mais bokkuñu bàpp doomu euh, Seydina Abu Talha Abu Talha al yi radiyallahu ta'ala anhu yonent mi alayhi salaam mooy bi mu ñëwee seen kër rek ni ñuy ñëpp gis Abu Umayr rakku Seydina Anas bi nekk fële triste mu ñëw naan ko mais Abu Umayr naka sa picc mu ndaw mi nan la def dañ ne ko sa picc dañ ne ko moom de dafa triste ndax piccam mi dafa faatu quoi yonent mi alayhi salaatu salaam nag di ko laaj naan ñëw nag di ko dëfal naan koy Abu Umayr naka nu ngoy nan la picc mu ndaw mi nan la def sa picc mi loolu noonu bokk na ci masale ji feej mooy est-ce que kon dinañ rëbb Madina wala déet ndax picc moom ku ko yor di ko yor sa kër moom mooy gëw ma ne naturellement la fa ñëwee amaana da nga koo domestiqué wala yu mel noonu te comme que Médine dañ fay tere ko fa rëy rëbb moo tax euh, Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala ba mu gisee ka fa doon rëbb aw ka fa doon rëbb dafa ñëw daf ko da dafa ñëw daw si ci moom waa ji daw bàyyi fa la mu doon rëbbe mu nangu ko nangu alatu saydi bi jël la mu fa doon rëbbe yépp waa këram ñëw di kaas di wax ay ñoñam mu ne leen duma leen delloo mukk loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ma ko daganal lii moom mooy dafa tere ku fi rëbb ma dàqi ku fi koo xam ne yonent sa li muy def da koo tere mu daw bàyyi fi bagage ma leen koy delloo duma leen ko delloo fenn laa leen ko dul delloo Allahu <laughs> leen ko dul delloo mooy màkka yi dañuy xaraamal ku fa ku fa rëbb du rek ku aj kese lañ ar xam amoo droit rëbb amoo droit rëbb boobu moom makkaak ñàkk makkaa ci yem boo jógee Dul Xulayfa bu dee ku dekk koo xam ne Medina la jaam Medina wala wala fële euh, euh, euh, yalam-lam ñu jóge Yaman hein wala Qarnul Manazil ngir ñu jóge Najd wala zaatu irq voilà jataay ba am na benn jataay mën a woon zaatu kii waa Najd laa juum ne woon waa Iraq muy qarnul manazil zaatu irq pour waa Iraq loolu même boo xasee armal moom jeex na koo ci xel bi mais amatoo droit rëbb foofu même foofu noonu nga xam ne rëbb dagan na fa amoo fa rëbb te loolu gisoon nañ gisoon nañ ci soir bi ñuy fatxu non euh, umratul Hudaybiya voilà léegi kon mooy biir màkk ci boppam dañuy xaraamal ko fa rëbb yonent mi alayhi salaatu salaam nee moo tax picc yi màkk yi pigeon yeeg yooyu dañoo am statut spécial kenn amul droit rëbb leen léegi nag masala am na mooy mais léegi bu dee picc yi dañoo indi wenn feebar comme H1N1 loolu du masala am nañ koo traité wàll de mooy bu dee nag picc yi dañoo am di conta benn feebar boo xam ne c'est compte par day contaminé waate comme li daloon ganaar ya 2008 kantaa dëgg la du dëgg loolu man débat boobu du ci dugg parce que dégg naa <laughs> dégg naa sama sëriñ boo xam ne masoon naa ko fi tuddal <laughs> taayooy mu ngi doon wax ci côté mu ngi woon ci siira bi eh, Cheikh Mouhamad Hassan mu ngi Égypte eh, hafidahullah moom li ma leer mooy da cee am preuve parce que boo ci amuloon preuve du taxaw wax loolu sans preuve ndax ñoom duñ doxale noonu mooy mu ne eh, gaa yi dañ euh, benn genre politique la xam nga Égypte dañ fa mais dañ fa dañ fa abatroon ay ganaar yu bari ay mais ay enclos ganaar yu bari ñu daal di leen ñu daal di leen éliminer te temps yooyu maa ngi ko dégg mu naan nga xam ne yarum ganaar beeg yooyu industrie la mujjoon doon famille yu bari génn ci pauvreté ndax loolu di ci jàpp gaa yi créé lu mel noonu ba ñu mujj abattre yépp gaa yi mujj amuñ dara. <laughs> moo tax est-ce que <laughs> lu ñu créé la <laughs> walla déet loolu man du ma xuus ci débat boobu mais daal mooy comme lu mel noon bu dee c'est mu daal picc yi picc yi nekk Makka ah léegi est-ce que dañ leen di bàyyi noon dañ naan non non ad dararu yuzal bu boobaa bu dee dañ ñoo war a éliminer li liñ ci war a éliminer nga xam ne yi nga xam ne dañuy xool yi nga xam ne ñoo contaminé te bu buñ leen bàyyee ñu ñu daal di contaminé yi ci des te man nañ leen bu jeexal boobaa lor bi dañ koy dindi mooy dañuy éliminer yooyu voilà dañ leen di éliminer bu ko defee yeneen yi mën a dund après te tamit feebar boobu bañ law ba mën a indi lor bu gën a garaaw voilà kon loolu moo jëm ci loolu. léegi nag ah mu am beneen masala mu am beneen masala mooy non yooyu dafa gudd de keroog gis nañ yonent bi alayhi salaatu wa bi muy dugg Makka am na ci benn riwaay bu ne amaama sawda xam nga ne am na benn bu Seyna Anas bi dana kii la muy mu ngi ci Muwatta ci imaam Maalik la jaar rahmatullah alayhi <laughs> côté jàllale bi non côté jàllale bi moom dafa neex parce que jàllale <laughs> boobu <laughs> imaam imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ngi ci doon yaatal ci Fathul yi ñun tudduñu ko de <laughs> gaa yi doon wax ne gaa yi dañ ne non non imaam Malik peut moom rek moo moo soloo xadiis bii ne yonent sallallahu alayhi wasallam ab mighfar la soloon casque la soloon alors que euh, jëlee nañ ci Seydina Jaabir radiyallahu anhu ci yoon yu bari mu ne amaama sawda la soloon benn kaala bu ñuul léegi mun daa am ay gaay yu ne imaam Ibn al-Arabi al-Maliki imaam Ibn al-Arabi al-Maliki dane dane gars yi dañ doon wax ne xadiis bi imaam Maalik moo ko wéete quoi mooy dañoo bëgg a wax ne shaaz la shaaz mooy maa rawaahu siqa ku wóor la mooy imaam Maalik ku wóor la kan la ñuy wax ida zukira al xadiisu fa Maalikun an-Najm la imaam ñu tuddee xam-xam imaam Maalik mooy ba kon kooku taxul ñuy wax léegi kon mais sauf que dañu gis yeneen riwaay yu bari yoo xam ne presque yeneen yépp li ci ëpp bokk li ci ëpp selon ñoom dañoo jàpp ne yii ci des yépp danay niwul lool léegi nag imaam ibn arab yi bañ ko waxee lool al maliki rahmatullah alayhi mu ne noonoo lam yanfarid bihi malik malik imaam malik mi ngeen di wax du moom rekk ko ko soloo mu ne leen man am naa ci ay lu mat treize càllale yoo xam ne jaarul ci imaam Maalik yuy wane ne yonent ma lay saaf saam yeneen xadiis yoo xam ne kaska la soloon gaa yi nag ne waaye Ibn al Arabi moom da koo wax mais indiwul affaire yi quoi indiwul indiwul indiwul lim ñu waxoon ne dina indi preuve yuy wane ne gis na ci lu tolloog treize càllale yoo xam ne yuy wane ne imaam Maalik rek soloowu <laughs> léegi nag comme indiwu ko. te jeex na mooy après ngaa <laughs> yi ne waaye yow Imaam Ibn al-Arabi yi daal dara lool mu ñu waxoon ne di ko indi mu ngi nii indiwu ko mooy ñu commencé nag bon di ko xaw dal que ne <laughs> da koo def rek comme que Maliki la xam nga loolu mooy bon ñoom ñoo gisee noonu non comme que Maliki la léegi day ñëw naan Imaam Malik rek wéetoowu ko mooy walla iyaazu billah euh, <laughs> imaam al-Iraqi rahmatullah alayhi moo njëkk a kii ne non gaa yi ci seen bopp ñoom ñoo juum ñoom ñoo juum parce que imaam Ibn arabi wax na dëgg <laughs> man gis naa ci du imaam Maalik rek a ci wéetoo parce que man man mii di wax a yéen di imaam Ibn al man imaam al-Iraqi gis na ci lu mu tollu lan huit bu ma juumul huit càllale yu wute yoo xam ne jaarul ci imaam Maalik. que ne casque la yonent mi aleyhi salaatu salaam soloon léegi imaam imaam alxaafiz ibn xajar moom rahmatullah aleyhi daal di ne man sax li ma foog mooy imaam ibn al arabi ci boppam manoon na koo wan gaay mais xam naa après bi mu yéexee indi affaire yi gaay di ko dugg <laughs> naan ah saa yi bàyyi ko day ab par waxi par par loola la rek. waaw parce que nee nañ imaam Malik rek moo indi xadiis bi mu bëgg ñoo wan ne du moom kese ba wax lii te mu ngi nii il est incapable dam indi luy wane ne imaam Malik rek solowoo imaam eh, imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi ne man li ma li ma gëm sax li ma foog mooy <laughs> imaam na al-Arabi moo ko def exprès mooy moo def exprès lan moo def exprès bañ nee na wan xadiis yi yeneen yoon yi nga xam ne jaarul ci imaam Maalik ba mu déggee ñu koy wax wax yu mel noon léegi mu ne kon xam-xam bu mel nii dama koy téye duma leen ko wan léegi nag nañ wax lu leen neex <laughs> dañu mer mais dara laa leen du wan mu ne man loolu laa foog ndax man imaam al-Hafiz Ibn gis naa ci sax lu ëpp li nga xam ne Shaykhuna indi na ko suñu sëriñ mu ne moom euh, en tout en total imaam al al-Hafiz Ibn li mu wax seize yoon yoo xam ne càllale yoo xam ne yuuteeg bu imaam Maalik bi nee man trouvé naa ko <laughs> ba pare nag commencé di lim non imaam al-Hafiz di jàmbar waaw akbar <laughs> après ci la naan ci la naan moom imaam Ibn al-Arabi moom de façon man li ma gëm mooy ne <laughs> gars yi dañu jàpp ne dañoo incapable dafa incapable parce que waxu par parloo alors que ñoom ñoo xamul gëm naa ne sax da da moom moo mujj bañ génne affaire bi bàyyi leen noonu ak seeni coow quoi comme que dañuy kii xaar leen naa ko indi gaa yi di ko dugg moom <laughs> mu bàyyi leen ak moom man mii di imaam al-Hafiz gis naa ci lu ëpp li ci sama sëriñ wax huit yi mu wax ëpp na man gis naa ci peut-être quatorze wala non pas quatorze dix-huit wala seize <laughs> léegi kon mooy li ñu bëggoon a foofu mooy keroog euh, kon am na ci nañ naan moo tax am nañu ko boole ne yonent mi alayhi salaatu salaam kon dafa soloon amaamagu ñuul gi après jël casque bi teg ko ci kaw Seydina Jaabir bi muy décrire moom mu wax amaama gi la tudd mooy mooy kaala gu ñuul gi alors que naa Anas moom dafa tudd far gi nga xam ne mooy casque bi mu teg en tout cas lu mu ci man di doon wala leen am nañu ko dajalee deneen ne non dafa soloon casque bi la njëkk a sol parce que xare lañ doon ñëw biir Makka wóorul bi mu duggee ba affaire yi leer mu daldi sol li nga xam ne mooy amaama gi dugg màkk ak ñaar yépp mooy bii la soloon après mu dindi ko sol bi ci des lu ci man di doon mooy sax na ne bi ñaar yooyu yépp soloon na leen léegi kon li ñu soxal foofu mooy ne kon possible na dañ ciy gisee comme l'imam Ibn al-Qayyim wax mu ne fa fiihi dalilun ala jawaazi lubsi lubsi sawaadi ahyaanan mu ne lii nii dañ ciy jàngane ne sol sol yére bu ñuul des fois man naa ne nga ne mais loolu question la ñu ne la waaw surtout ci góor xam nga jigéen ñi surtout ak gi da ngay gis ñenn ñi jàpp ne ñoom jigéen lu ñuul rek la war a sol ci ak alors que loolu noonu si faux loolu moom c'est faux jigéen li ñuy bañ mu sol mooy loo xam ne dafa dafa éclatant ku fu mu jaar fu waaye tollu gis ko sa attire les loolu waaw mais kantaane bu ñuul lay sol du yëdéet fii nag pour wax la ne sol yére bu ñuul comme que yonent ma lay saar saam da koo kii woon mooy ne dañ ko ci jànge que ne loolu mën naa ne naka noonu dinañ gis yeneen xadiis yoo xam ne bim naan an ba ja kii kii eh, sol yére bu bu bu rouge tamit yeneen ma lay saar sol na ko loolu it di wane ne sol mais pas pas ci fatxu Makka bi nii. waaye yooyu amaana dinañ ñëw ci xadiis yi wax loolu insha allah ñu daal di koy développer ci côté woowu kon. xam naa kon tey dañuy yem ni incha ci jotaay bi ñëw nag léegi nag mu des am na ñaari masala yu rëy yuñ ñëwoon woon ci ñëw mooy luqata muy for masalaay for ak masalaay ndax mën nañoo bind xadiis bind xadiis xam nga waxoon naa la jamono ji masala boobu mën na laa bañ a ati mën nga bañ a xam lu tax mais début bi dafa amoon insident ci boroom xam-xam yi bokk bon wuute bokk laa bëgg a wax est-ce que dañoo war a bind xadiis wala kenn du ko bind alxuraan kese la ñuy bind comme te yooyu incha allah dina ñëw ci masala boobu ak masalaay for makka après bu ñu jógee ci makka ñu defaale en général masalaay for feneen ci àddina bi. incha allahu taala kon loolu la ñuy gis ci jotaay bii di ñëw après tamit am na yeneen masala yoo xam ne incha allah dinañu ko gis ak.